أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم yow borom bi subhaanahu wa taala ñun sa jaam yi képp yem ci man sa jaam bi képp yam ci ànd ak ay moromi jaamam ñoo dajawaat ci benn néeg ci say néeg ci kaw suuf si sa téere boobu nga joxoon ngeen ci mbindeef yi di Mawlana Muhammad sallallahu alayhi wa ñu nekkoon ci di ci jéem ba tey doon bés bi nga xam ne ay saara mi mujj ci lañ koy yeggal yow yàlla ñu ngi lay tàggu gannaaw bi ñu waafee ci sa kanam sukk di raam di pat di yëgalaat jëmm ji ak lépp lu mu aakimoo ne yow doo ngay buur yow yàlla képp ku yow ay mazahir la def ci jaar lu newul woon la mu ne ci sa biir nekk gi dana nekk diwaat nga wéy fi yow yàlla di nekk naka ni nga nekkee woon di cay di moos di faw di dappet di ñaan say géeju teraanga say xéewal yu fés sa ngéneel yu yaatu yi yàlla bu mu dakk mukk di walwali ci kaw sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jëmm joo xam ne lu ni mel musta dikk jamono te lu ni mel dootu dikkaat jamono benn la woon ci mbindi ci mbindab yàlla soof na yàlla sàppi na yàlla sàlli na yàlla ku mel ni muhammad dootul amati ku yéeg foo yéegee ku la yéegal noo yéegee kenn rek mooy yore yéeguwaay mooy seydinaa muhammad sallallahu alayhi ku jaar ci moom danga am yàlla danga yegg ci yàlla waaye képp ku jaaru ci moom danga xaw xawweeku te dootoo tekkeete abada yàlla na loolu wéy ci sahaaba yi wéy ci taabiina yi wéy ci taabii taabiina yi bu mu dakk mukk ci kuy xeeñ ci yoonu ñooñale ba keroog jaam di dajeg boromam ci péncam gu sell googale ñu ngi ñëw di mottali ci téereem bi mottali goo xam ne ci ay saar la du ci dégg ko ndax alquran kii ko dégg kenn rek la woon mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa mbindeef bi ko déggoon kenn dong la mooy Seydina Muhammad ndax alquran am na aaya yoo xam ne tekkeeku na balaa muy ñëw jamono am na aaya yoo xam ne dañoo tekkeeku ànd ak wàcc alquran am na aaya yu tekkeeku ci jamonoy sahaaba yii aaya dégg nañ leen ci jamonoy taabiina yi yii aaya ñu dégg leen ci jamonoy taabii taabiina yi am na aaya yoo xam ne fii bi ay junni at ci kanam benn doon adama du ko dégg maslaha rek jaarantu ci maandu ci wax ci fa nga toll li ci def nga bàyyi ko xam ne jamono ngi ñëw dana ko tekki misaal bu gën a jegeñ mooy lii xale bi yore di cellulaire wala portable alquran dafa wax ci suratul araf ne safara boo ko dàndee doxi juróomi téeméeri at tàngoor bu jéggi dayoo boobale dana ñor bi sa ndaw kanam san ay yax kese ñoo fay def ci jëba waaye ndawal dootu fa nekkati la araf di saar boobu bañ koy firi xadis yi ci wàcc nee nañu safara bi gën a nooy ci safara yi safara bi gën a sedd ci safara yi boo ko dàndee doxi juróomi téeméeri at tàngoor ba dana ñor bi dana teggi dana lelli dana seeyal la jàkkaarloog moom dootu fa ne yax kese fay des su ma laa yamutu fiha wala yahya seetal te ci saar boobale waa safara ñu ngi wax ak waa aljana waa aljana ne ñun dey bépp xéewal bu yàlla digle woon ne mi ngi aljana am nañ ko dee amatu fi du ñu feebar du ñu kotom du ñu ragg du ñu màgget du ñu xiif du ñu mar du ñu dem wanag bu mag du ñu dem wanag bu ndaw amul ñandaxit amul tufli boo lekkee ba regg boo giixee rek mu génn gën a neex lat ko lu ñu misk waa aljana wax loolu waa safara waa safara tamit ne hey ñun day lépp lu mu tëkk woon jaani saamaan yi ak seen dangara jiidi ak seen tooke ndiix yi ak seen jéppi-jéppi pax yi fi nekk ak seen wang-wangal ci tàngoor lépp gis nañ ko safara suñu kaw safara suñu suuf safara suñu kanam safara suñu gannaaw fu ñu teg suñu tànk safara la li ñu tiim safara la suñu lépp safara la wallahi waa ñi nan lañu mën a waxtaane seen portable yi am na ku nekk Alaska ah ca kaw Canada lépp galaas la bu ñuy dox ci kaw galaas yi la ñuy dox mu ngi wax ak ki ci gànnaar ci mbeeñ bu tàng bi ki ci gànnaar yëgul seddaayu kële ka ca Alaska yëgul tàngooru gànnaar gi te nit a defar loolu la ana ki defar nit xaaliqul xalaayiq kon alquran am na aay yoo xam ne ba léegi maslaha la ci nit di jaaree waaye fireekuwul ba léegi fii ak téeméeri at am na aaya yoo xam ne doomi aadama déggam suub na suub na ci suub ci wolof mooy ñu jox la loo xam ne mënoo ko dékku nga ne lii gétti na ma ñu jox la pasin pasin ne pasin bi lan la nga ne suub na ma bi maanaa lii man dégguma ko yal na yàlla fay yàlla alquran gii am na doomi aadama yi ko am na ñu ko war a firi waaye am na ñoo xam ne waruñu ko firi de bu ñu waxee rek musiba la ñuy wax rubba qaariul quran wal quran yàlla anahu am na kuy wax ci alquran amu ca yool waaye mbugal la ci am ñeelu ko waaye daf ko war waxoon naa fi keroog ci tafsir bi seetal baati wolof ñett yi te mooy mool fas bu ndaw bii ñu waragul mool la nappkat bii dem géej mool la tudd la nga doon wut am nga ko mool mool na ñetti mool ana sa mool bi takkaguma ko sareet ana mool yi dem nañ géej ga li nga doon wut ni mu mel mool na ñett mool yooyu waa ku déggul wolof dëgg-dëgg danga mën a andi loola nga dem ci làkk boo ne sira boo demee ci bambara boo ne sira mooy póon boo ne sira mooy yoon boo ne sira mooy taaw bu jigéen te yëpp sira dong la de kon am nañu waruta fiire alquran buggu mbooloo buggu daraja buggu maqaamay zahir ak martabay zahir bu la waxloo ci téere yàlla gi lu ci bokkul bés na dikk nga tëdd ci balankaar ñu teg la ci buntu jàkka ñëpp taxaw tiim la yow dong nga jaaxan jàkkaloo asamaan si wa taqu yawman turja'una fi ila allah xutba bu njëkk bi loolu la jeexee bés boobu da génn dëkk bi te ci nga bokkoon da génn kër gi te yaa ko tabaxoon danga nga wàcc lal bi nga jëndoon soxna si doo ko dootoo ko jabaroote mu jeexal nga boo waxee ci téer ak yàlla ga lu ci bokkul bés boobu buñ la sallaxee suuf ba nga dem menten ci biir yow ma izin tuhaddisu axbaaraha li nga musoon wax ci kaw suuf yépp mu nettali ko yàlla kara bi anna rabbaka awhaa laha du sagoom yàlla ko ne waxal li waa ji waxoon ci kaw suuf si kero ba nga tàmbalee wax bekkara ba mu mujjee wax ci sa sukuraat li nga wax yëpp suuf si enregistré na ko mu daal la ko tegalaat yawma zin tuhaddisu axbaaraha bi anna rabbaka aw lahaa duñ ci yem de ni caméraman bi taxawee di jël image bi fii ba ay at ngeen ñu ko seet naan sëriñ baa ngi nii toog ndeysaan fekk sëñ bi mi ngi barzak ci biir bàmmeel it yow ma yanzurul maru maa qaddamat yadaahu da nga ne jàkk ñu woon la fépp foo jaaroon sa biir dund foo jaaroon di dem jàkka ja foo jaaroon di dem làmb ga foo jaaroon di liggéey foo jaaroon di dem bistoron ba fa nga doon demee ci mbandkat yi taaxuraankat yi fa nga doon dem ci ci musiciens yi fa nga doon dem ci gàmmo yi ci ziyaara yi fa nga nekkoon ci tribune ba di politique di fenal doomi adama yi rek ak fa nga nekkoon ci jàkka ji di allahu akbar di màggal màgg yàlla gi subhanahu wa taala yow ma yanzurul maru ma qaddama yadaahu wa yaqulul kaafiru yaa laytanii kuntu turaaban am na ñu war a jottali alquran lan la Seydina Muhammad wax yàlla di ko nettali wa uuhiya ilayya haadha alquran li unzirakum bihi wa man balaga kon alquran ndekket du lu ñu war a nëpp yonent bi ne yàlla moo ma juux moo ma sol moo ma jox alquran gii ngir ma yàkkalil leen yi xat ma joyanti leen yi jéng ma jubbanti leen yi sëgg du man dong Muhammad de bu ma fi jógee it wa man balaga ak ko alquran yegg yoon ca moom te mu dégg ko na ko yeggal ngay sénégalais ngay malien foo bokk ci kaw suufi yàlla gi am loo xam ci alquran gaw nañ la gàll nañ la yan lañ la na nga yeggal ndax dafa ne wa man balaga te yonent bi dafa ne balligu anni walaw aaya na ngeen ma jottali doonte benn aaya kon kenn du pousser place yowmal qiyaamati du tubaab bi noonu la kenn du jéggi kenn du tekkeeku kenn du ko kenn du dem kenn sañuta tegg sa tànk yowmal qiyaamati budul li nga xamoon yàlla laaj la li nga xamoon ci alquran ndax jottali nga ko waqifuhum innahum mas'ulun gaañ bu ñu poussé place mukk sëriñ ci nañ taxaw taalibe yi taxaw leen ñoom yooyu responsable yi na ngeen leen laaj lan moo tax réew sàngam kéefér nekkoon fa innahum mas'ulu kenn ku nekk am nga problème bi yowmal qiyaamati daañ la laaj ndax jotti li nga woon li nga xamoon ci alquran kon lii dong moo ñuy tax a kat-kati ci téere gi alhamdulillahi ni ko oustaz waxe jaar nañ ci ay yoon yoon ci kanamu sëriñ bi balaa muy génn jamono mu ko doon fekkee di toog sama wet may firi muy déglu yenn jamono dana muuñ ba nga yég ne kii kontaan na ci li yàlla wax ndax mu ngi ci siraatul mustaqim yàlla nañ ko yàlla fayal yenn jamono danga gis mu sëgg jël muswaaram nga xam ne kii mu ngi jooy ndax bu doon sogom la kenn du texe di ñëpp dañuy texe kon sëñ bi wàcc na liggéey te gërëm na firi gi ñu doon firi ñu firiwaat gannaawam fukki at alhamdulillahi rabbil alamin ba yàlla nangu seeni ñaan bu ma teewee ma firi bu ma teewul ñu wuutuma daal di firi gën cee rafetuk nu ma doon firee yàlla fay leen yaa rabbi firi alquran foog dafay nekk sëñ Tuuba xaadimu rasul di jàmbaaru fàkk tëddëb yàlla bi ki nga xam ne dikkab jamonoom dafa goreel jamono moom xaadimu rasul nee na wa afdalul uluma bil itlaaqi tawxidu rabbina ala ittifaaqi wa baadahu tafsiru lil qurani summa alxadisu qaalahu daymaani yal nañu ko yàlla fayal yarab lii kàddu sëñ Tuubaa la nee na wa afdalul ulumi bil itlaaqi xam-xam bi gën ci xam-xam bil itlaaq ci lu joy ci lu joy loo xam ne dara du ko teqantal tawxidu rabbina mooy wéetal suñu borom bi ndax nit a ngi teggi tànkam di teg foog na ne mi ngi ko teg ci siratul mustaqim fekk ci bidaa dong la ko teg ci shirk billahi dong la ko teg sëñ Tuuba mu ne ngeen ci xam-xam yi mooy tawhidu rabbina ala ittifaaqi wa baadahu gannaaw boo xamee yàlla tafsiru lil qur'ani summa al hadisu nga teg ci hadisu sunnay sayyidina muhammad bi sallallahu alayhi wa sallam qaalahu daymaani mu ne imam daymaani lii la wax foofu ngeen muñal ma ma jaaral fa fatara ci sëñ Tuuba am na ñu ne moom moo ne waruñu fiir alquran te wax ji waxam la ci masalikul jinaan lii kàddoom la ci masalikul jinaan ba ma ko waxee am kenn ko ne sëñ Touba waxu ko def ko nettali imam daymaane moo ko waxoon déedéet sëñ Touba dafa am lu mu gisoon luy ñëw ci jamono mu appliqué ko balaa muy ñëw mooy yéen ñu jàng tubaab euh, nu ngeen ko tuddee droit d'auteur ah droit waaw nit ki def na mu rafet nga bugg a roy ci moom jox ko àqam am na ku taalif téere téere ba neex na la nga toxal dara di ko dugal sa téere waxal ne lii du sama wax di wax ko njëkk wax delloo ko njukkal sagalante lislaam def ko bëgg am nga woy boo woy am ku ko waxal na ne diw moo ko waxoon jamono dox na ba tey ji boo taalifee téere walla nga woy ak woy wala nga def dara am ku la ca ñee ko koo toppandoor na dem fay la dara wala fay sa njaboot dara lii la sëñ Tuubaa gisoon xam ne jamono ngi ñëw lu xel beneen xel lu ko ba bu koo jëriñoo na ko jox dara ci àqam bu jox ku joxul alal it na ko tudd loolu dana sagal jëmm joojale moo tax sëñ Tuubaa ne xaalahu daymaani imam daymaani di waxoon na ni kon dégg nañ kàdd gi waaw yal na yàlla fay ko ya rabbi yal na yàlla taas ci barkeem bi xormati sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo doon jël buum di ko yeew ci boppam lii ki ko nettali mooy Chérif lay Hassan di maamu sama papa mu ne gane na Tuubaa mu dalal ko ci wur mbalam fukki fan ak juróom mu gis ci biir néeg bi ci jànq bi mi ngi ci takk buum bu guddee mu takk ko ci boppam mu gis ci penku néeg bi mi ngi fa gas bàmmeel jël aw ëkk ëkk aw bant defal ko càngaay mu ne ko ku tedd ki lii lan la nee ne ko mooy la muuñ ci buñam yu sell yooyu la kenn daaw ko gis bu dul gàmmo rek wala mu gis kenn ci sëtu yonante bi sallallahu alayhi wasallam mu wàccee suumuurlu gi loolu la olof di tuddee mu wàccee ko wax ak yow ngir bànneexu te moom ci boppam shérif la woon sëñ Tuba shérif la woon li tax kenn sañuta andi tariqa dul ngay shérif daf mel ni mënoo dugg armée benn réew budul ngay nationalité réew moomale ku baax ki taxaw yal yàlla fay ko balaa muy takk lii ci ndiggam ñu naan ko gendarme la dafa njëkk a nekk nationalité Sénégal bu doon beneen nationalité la du mus sa takk lii mukk ak lu mu munti am na tariqa kenn sañ koo def ko du képp ku ko bëgg a def te doo shérif sa mujj dafa yàqu mu ne ko shérif man sama sago bu kenn texe bi te yaram bi ndawal la ak deret ak ndox dana aajowoo boppam bu guddee ma takk lii sama bopp bi bu ma demee ba yaram bi soxla boppam buum bi bif ko ma delloor sama sago weyaat ci yàlla kii xamoon na caaxaan kii xamuloon caaxaan du ànd ak caaxaan kat moo tax bu ma déggee mbëri làmb yi naan sama sëriñ diw di mbàkke wallahi yaa ngi tooñ sëñ Tuuba lambul dafa dajoon kon lambaloowul kenn caay-caay yooyu buñ koy def nañ ko def rek ay julli dajaloo faat tisbaar faat tàkkusaan faat timis ne dara nekku ca mbon fa la tàmbali yal na yàlla fay yàlla yàlla kon tafsir alquran foog mu nekk nit yàlla yëpp ci lañ jaar yéeg ku baax ki samaam di mawlaana Cheikh Ibrahim ñas yal na yàlla taas ci barkeem yaa rabbi di cheikh al islam bàyyi dafa yow yàlla man karaama boo may jox alquran doy na ma fal taj àllan na hifza al karim karamati ila liqayka al azim sa téere bi de alquran man karaama boo may jox alquran doy na ma alquran doy na ma ci mu ne shawqi wa hubbi fiika la yashfi fi fii li ma bëgg yow yàlla man bàyyi man cheikh al nga may ma alquran muy sama karaama bekkeram may dajak yow yowmal qiyaamati moom bàyyi mu ne yow yàlla sama cofeel ak sama mbëggeel ci yow dara mënu ko saafara bu du may rañaan ci alquran bi ci pirlu ci alquran bu ma ko gorelee rek moo ma ma tàmbaliwaat bu ma jeexalee kaamil ma tàmbaliwaat bàyyi nii la mujjee ba kaamil gi jeexal ci la bàyyee jamono kenn yàlla taas ci barke jëmm feeñam ci jamono bu amuloon musiba la balaa la lii dee ci weddi yàlla kenn mu la ko waaye boo toogeeg bàyyi benn seconde ci saa si mu xamal la yàlla boo génne rek dootoo xamati bàyyi sax ki mu la xam rek ngay xam yàlla rek kuy sa bàyyi yàlla kuy sa yaay yàlla kuy sa yàlla kan nga bàyyi ci biir néeg bi yàlla elmul yaqin aynul yaqin xaqul yaqin alladina yaskuruna allaha qiyaamuhum wa quuduhum wa ala ala junubihim ilmul yaqin aynul yaqin xaqul yaqin dégg nañ ko kon ñu ngi tàmbali si ci suratu qul huwallahu ahad jëm suuf moom la tuddee suratul ixlaas lu nekk peuple bu nekk dafa am logo am slogan la tudd de da seet léegi boo gisee kayiti Sénégal yi ñu bind ci un but un peuple une fois am na réew yoo xam ne lii lañuy ñuy wéyee Cheikh am na ñu bind liberté égalité fraternité ah alquran bi mu tànn mooy la ilaha illallah muhammad rasulullah boo seetee beere bi waa ji sol léegi wala beere moroomam di corps para paramilitaires yi danga gis ñi guy guy la ñuy jël taf ko ci seen mbaxana ñii bopp gaynde la jël taf ko ah fii ci Sénégal kan moo ko defoon Senghor papam moo doon jogoy te jogoy mooy gaynde ci séeréer walla jogoy comme papam jogoy la tudd te jogoy mooy gaynde mu jël gaynde teg ko suñu boppu soldat yi ah boo demee mbin jogoy mbin ci séeréer foog naa mooy kër mbin jogoy mbin jogoy fii ci jowaal ci ginnaaw néegu papam guy bu mag biñ doon tuur fala nekk mu jël ko teg ko ci kaw médaille bi guy gi nekkoon kër baayam ak tuuri baayam boo duggee ci saal bi benn biddiw bu weex mi ngi la tiim moom la def ci digg drapeau bi l'islam jël qul huwallahu ahad muy symbole bi nga xam ne ci lay woote ku ci jaar yegg ci yàlla ku ci jaarul doo yegg ci yàlla ku xam qul huwallahu nga xam yàlla ku xamul qul huwallahu doo xam yàlla ah ma ñëw uluhiya rububiya uluhiya rububiya allahu uluhiya rabbu rububiya alquran ba mu daj ñaari allahu daje te dara nekkul seen diggante benn yoon la dikk ci suratul anam rusulullahi allahu alamu haysu yajal foofu dong la ñaari allahu daje allahu juróom-benn fukk ak juróom-benn 66 ak 66 mu jox la 132 mooy tolloo xalbu mooy xol xalbu xaaf téeméer la laam la baa ñaar la muy 132 mooy tolloo ñaari allahu moo tax yàlla na sama asamaani xajuma ci sama suuf si xajuma ci sama suuf yi waaye maa ngi xaj ci xoli jaam bi ma gëm xalb ndax allahu ñaari yoon moo nekk mooy xalb yàlla ne Muhammad luñ la laaj neel iza sa'alaka ibadi anni foofu nag bul tontu di bàyyil ma tontu yasalunaka anil anfaal bu ñu xaree ba jël alal ba nuñ koy def nee leen nangam ak nangam yasalunaka anil xamr wal maysir buñ la laajee sàngara ak loterie tontu leen nangam ak nangam wa yasalunaka anil ahilla buñ la laajee weer bi lu koy tuutiloo di ko dijjuloo di ko tuutilaat neel nangam ak nangam luñ la laaj rek wa yasalunaka anil mahid ñu ngi lay laaj weer bu nekk aada bi jigéen di gis bu ko gisee nan lay def mu xamee tontal nangam ak nangam lu la laajee tontal nangam ak nangam waaye nag bu fekkee mbir mi ci man la sës jógal sama diggante ak ñoom wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awta da iza da'ani ajaaba yujibu mujibu mujibu fukk ak juróom la allahu juróom benn fukk ak juróom benn huwa di fukk ak benn boo ko boolee allahu huwa mujibu mu jox la téeméer ak fanweer ak ñaar kon kenn nekkul fi kuy tontu ku dul yàlla huwa fukk ak benn la allahu juróom-benn fukk ak juróom-benn muy juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar boo leen boole mujjibu juróom fukk ak juróom la boo leen boole muy téeméer ak fanweer ak ñaar wa iza saalaka ibadi anni fa inni qaribun anal mawjud fi qalbihi moo tax Seydina Muhammad ne benn lumb benn suux mu ngi ci yaram bu sellee jëm mu yëpp sell bu sell de jëm mu yëpp sell de ñu ne ko mooy lan mu ne koy mooy lumb bi ñu tuddee xol gisoo booy wër kaaba gi doo ko jox sa ndeyjoor booy wër kaaba gi sax càmmoñ nga koy jox xol fan la nekk xol ci càmmoñ la nekk booy wër kaaba gi yaa ngi koy jox càmmoñ ngir xol bi def ak direct borom néeg bi rabb hazal bayt allazi at'ama min ju'in wa amana min xawfin fal ya'budu waxul ilaha de bu ne woon ilaha rek mu diis mu ne rabba naka rabbul alamin bu ne woon ilahul alamin rek mu diis rububiyya dafa tàng uluhiyya dafa tàng rububiyya dafa sedd uluhiyya dafa tàng di baatin rububiya dafa sedd di zahir kon boo demee ci chinois yi da fekk ñoom seen ñoom kii lañ yore seen logo dragon la dragon olof naan ko ninki nanka bambara tam noonu la ninki nanka tubaab ne ko dragon arab ne ti niin mooy loolu di am cër yu bari te du génn ci biir dafay xotti biir suuf fu mu jaar nii gépp daan lii la chinois jël def ko seen nii boo demee ci réew Russie ex union soviétique ay ours la ñu jël boo demee Amérique démocratique yi ak républicain yi ñi mbaam mooy seen médaille ñële ñay mooy seen médaille l'islam amul beneen bu dul qul wallahu ahad ku ko xam-xam yàlla ku ko réere réere yàlla saar boobu di an am ñaari allahu fala daje gis nga mu ñëw ci qul allah mu nëbb ko teqale leen wallahu ahad allahu samad ñaari allahu te moo ñëw ci qul allah maftaraqa illa jtamaa wa ma illa ftaraqa ah alhaji ibu saaxo yal ko yàlla fayal yal nañ yàlla tax ci barkeem alhaji ibu saaxo nitu yàlla la woon di ko màgg ci waa kër Maodo Malick Sy tant bu mu fanaanoon bañ fanaan fanaana feeñ ci bànneexoo Seydina Muhammad bu bët set mu defoon kër yëpp ñuy benn moom alhaji balaa may dem ne reetaan bi ma wax dana am lu ma fa wax mooy gis nga pour nit ki ree fukki siddiit ak ñett lay jëfandikoo mooy ahadun moo tax ku la ëpp li muy ree ku la ëpp li muy muuñ jàngoro yu metti yi kooku la gën a néew di dal paralysie du ko dal tension bu yëkkatiku du ko dal mu yet mu feebar bay lox du ko dal mu teel a naax du ko dal ndax li muy jëfandikoo ci ay siddit consommation bi muy def moo gën a néew waaye pour nga ñàngal sa bopp bu ñu la gisee foog ne gaynde nga foog nga jëfandikoo lu ñu dee saydun te saydun mooy rab juróom-ñaar fukki siddit ak ñeent ngay jëfandikoo pour nga mën a ñàng moo tax ñàngalkat yépp feebaru lox ñoom lay gën a dal feebaru paralysé ñoom lay gën a dal tension yéeg ñu naax dal di perdre connaissance ñoom lay gën a yombalal dégg nañ kàddu gi aha waaw bu yàggul am na ko ci def benn recherche ci Amérique gis na garde corps ñiy topp président yi bañ defee recensement ci seen réew yi fekk nañu ñu ëpp ci ñoom balaa ñuy dee ñii dañoo dof ngir li ñu topp président di ñàngal rek sol yu costume yi ñuul ay lonet yooyu ngeen di tuddee fumé lan noir fumé di xool ndeyjoor di xool càmmoñ pour xupp doomi aadama yi ñooñu gis nañu ñu ci ëpp balaa ñuy dee dof nañu ngir seen tension bu yéeg ñii paralysé nañ balaa ñuy dee ñii fuuti nañu daal moo tax doomi aadama gi mu di bëgg yenn jamono génn yenn jamono nga bëggal nit ñi ñu bëggal la lii moo tax ma tudd ji Ibu Saaxo yal na ko yàlla fay yaa rabbi yal na yàlla taas ci barkeem moom alaaji bu saaxu lu tax ma tudd ko dafa ne mu ne hey waa ju xonq jooju dëkk ci àll bi ñu ne ko bàyyi ibu golo la golo la mu ne bu yoroon almet te xam nu mu koy kosee mu ne ñax dootu fa nekkati xam nga xam na ne golo la waaye mi ngi bëgg a reetaan loo nit mu ne waa jooju nekk ci àll bi te xonq ñu ne ko bàyyi ibu golo la golo la mu ne bu yoroon almet te xam ni mu koy taalee ñax dootul des ci àll bi am na ñoo xam ne baatinu yàlla buñ ko xamoon kenn dooto amati jàmm danañu di aadama yi ah, yenn du seen mboon sax gisoo Seydina Ibrahim wa kazalika nuuri Ibrahim malakut yàlla joxoon na ko malakut dafa yàlla mooy abal ma malakut ma gis tuuti yàlla abal ko malakut malakut foo toll da gis yaa ngi fii yaa gis fële ci Fukushima ci Japon yaa ngi gis fële Cape Town ci Afrique du Sud yaa ngi toog fii yaa ngi gis Ottawa fële ci Canada malakut dafa rëy waxatuma la jabarut mu gis kenn di jël bitalu sàngara di naan mu ne ko la yàlla kii bu génne ci biti ñëpp foog ne waliw la ndeke bu duggee lii lay naan yàlla rey ko waa ne këndëng daal dee mu gestu gisaat beneen réew am na kuy raam jël ci jëm ci coffre-fort yi jàmbur mu ne seeta yàlla ki a ngi jël lu mu dencul mu ngi jël lu lu lu mu moom yàlla rey ko waa ji daana de mu gestu ni seen benn góor ak jigéen ñi ngi waxtaan bu ganjaalo mu ne kii nag moo def loo xam ne nag moo gën a danger yàlla rey ko mu ne bu ma defoo noonu kon doo dikk jamono dégg nañ kàddu dafa am lu ñu tuddee saalix ak lu ñu tuddee taalix saalix mooy ku baax taalix mooy ku yiis gis nga seen tëgg benn la daanaka sa làmmiñ bu melul ni làmmiñu suñu mbokk cene ba cene ba yi <laughs> teqali ko yombul taalix ak saalix gis nga ci suratul lanaam yàlla dafa boole ñaari allahu ñu daje rek ñu ci qul huwallahu ahad fañ ko bugg a xamee mu teqale leen ndax am na ñoo xam ne bu tàlle bu tàbbee seen loxo rek léegi ñu yëngal jamono mu bàyyi ko ñu ko war a xam-xam ko ñu ko yellool mu jox leen ko ñu ko yelloowul ñu téyel ña li ñuy fees rek comme mënoo am xar boo rendi kala rendee dama téyel ko tànk bu mu fees ci bu pare mu am lu mu la ci jompal rek kon bismillahi rahmaani rahim qul huwa allahu ahad qul waxal qul jottalil qul leeralal qul gindil tettel ommatal qul waxal huwa luy mbir tey mbir damiru sha'na mi ngi noonale amul mukk huwa fukk ak benn la fukk ak benn benn ak benn la muy ñaar allahu yi ñëwaat na seen junju dikkaat na huwa huu bi juróom la waa bi juróom benn la boo ko boolee muy fukk ak benn fukk ak benn ñaari benn la on onze un un la boo ko boolee mu jox la deux ñaari allahu yi wàcc ci soratu ixlaas boobu la huwa moo tax da ne luy mbir tey mbir kullu yawmin huwa fi sha'nin sha'nun yubdihi laa sha'nun yunshihi allahu yàlla ahadun kenn la ahad mi ngi noona la ñett ñoo am kenn benn lenn kenn benn lenn ahadun ahad ya la kooku yàlla dong la tajalli zaatihi fi zaatihi bi zaatihi min zaatihi ila zaatihi an zaatihi ala zaatihi kooku kenn amu ca cër kooku yàlla dong la mooy azalu azalul azalul azal baatinu baatinu baatinul baatin xafiyil xafiyil xafi mooy adulu awal ko kenn amu ci cër yàlla kenn la ahadun moo tax yàlla andiwu ci alif ak laam moo tax saa su nekk male di naan laa yaarifu allaha illa allaha fattaidu fa diinu diinaani imaanun wa ishraaku ñu ngi tañax-tañax xam naa yàlla gis naa yàlla boo xamoon yàlla ni nga mel doo mel la boo gisoon yàlla ni nga mel doo mel noonu la kenn du xam yàlla di di gën a dellu gannaaw kenn du xam yàlla di tañax-tañaxi di ko moy di fen di karabaane nekk ci ay mitin nekk ci ay lamb nekk ci ay caaxaan ay loterie ay firimi ku xam yàlla du du mel noonu ku xam yàlla da ngay gën a ragal yàlla alam nasrah laka sadrak ku am sarxu sudur jóge ci am naqaawa boo amee maarifatu billah jeex na sarxu sudur naqaawa maarifatu billahi min ilaa hatta min sumudihi ilaa suudihi xatta shuhudi yi kenn du xam yàlla di waxal yàlla dara mu tëb faju loolu mënta nekk naan ndox mu sedd daal di giix rek tëb di waxantu déedéet allahu laa ilaha illa huwa laa ilaha illa anta laa ilaha illa ana huwa yàlla fàdduwul waaye yow yaay ki fàddu al xaybu xaybaani xaybun ribta anhu wa xaybun xaaba anka illa anta laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin gis nga yàlla laa ilaha illa ana nekk nga yàlla kenn mënu ci dara du benn bidaa li fi nekk lépp ay mazahir la ay awaarid la kenn ki nekk mooy yàlla dong moo mustaam idam waaye nit min al idam ilal wujud ilal wujdaan wujud mooy alamul arwaax wujdaan mooy alamul jusmaan da nga delloo ci alamul idam mbokk yi naxante bi nañ ko bay ahadun allahu yàlla samat mooy ki delenk lépp ci moom la jóge te jógewul ci dara la muttasila bihi wala munfasila anhu wala daaxila fihi wala xaaraja minhu kenn duggul kenn génnul kenn jokkul kenn faccul kenn yéegul kenn wàccul boo yuqeloo doo ko séen moo taawi say tànk boo yootoo romb ko moo fottar sa loxo boo téenee doo ko gis ci kawam nga taxaw boo yurndoo doo ko gis moo la tiim boo gestoo doo yem ci moom moo wëlbati sa ndong ala lahul xalq wal amr alamul xalq yàlla alamul amr yàlla alamul xalq mooy yii ñu mën a laal wala nga ne neel mulk ak malakut alamul amru nag foofu moom maa waraaw alam alamun maa waraaw alam kun rek fa yakunu mu nekk ci saasi moo tax am na benn aaya bu wàcc ci alquran ñu ne yonent bi tontu ko wa yasalunaka ani ruux kulli ruux min amri waaw ñu ne ñu ngi lay laaj ruuxu neel ruuxu daal mbirab sama borom la yàlla moo xam ruuxu ahan kay alamul amri ci lay dund ruuxu du dee fa nafaxtu fiihi min bakkan bi ci kan la boo fa nafaxtu fiihi min ruuhi idaafa booba la yéen ñu jàng grammaire ruudu de alamul amri la nekk xulli ruux min amri rabbi alamul amri la nekk yaram mooy dee ñu sugli ko ruuxu dellu bu sellee yàlla jàmmal bu selle dee yàlla mbugal lam yelit yàlla meññul walam yuulat meññeefu ko kon ñi naan ci turi baay bi ci turi doom bi ci turi xel gu sell gi te mooy christianisme dem nañ ba léegi ñu ngi bëgg a effacer loolu ndax xel nangu ko nanguwut ko waaye xas nañ ko bind xas naa we yàlla kenn dong Isa du yàlla lu mu waxoon inni abdullahi Isa dafa noon inni abdullahi Isa jaamab yàlla la Isa du doomu yàlla du fils de Dieu ci turi baay bi kan mooy baay bi yàlla ci turi doom bi kan mooy doom bi Isa xel bu sell bi kan la kon yooyu ay kàddu daadaa la jamono nangootu ko ñu ngi koy jéem modernise boo demee ci anglican yi wala wala judaïs judaïs wala orthodoxe yi wala protestant yi di jéem di ko di ko firaat firi bu bees waaye bay yooyu nambuus yàlla lam yalid walam yulat walam yakun lahu kufan ahad yàlla amul ndend amul ku muy diirandoo fi la ko lépp fekk fi ko lépp di bàyyi wa huwa alqaahiru fawqa ibaadihi surtout saar bi ma doon ngir nëbb wilaaya bi nekk ci qul wa allahu yàlla andi ko foofale waaye fële la ko andi muy ñaari yoon la ko wax ci saar boobu wa huwa alqaahiru fawqa ibaadihi mu wax ko ba ñaar yoon ci suratu anam te boo ko calculer juróom-benn téeméer la ak ñaar fukk ak ñaar mooy tolloog nuurun ala nuurin te noonu la wali yu toll wali du ñu passé loolu juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ku dee rek ñu seet kenn yéegal ko ku dee ñu seet keneen yéegal ko ba ki mujj ñu seet addina bi yëpp ana kan moo gën a sellal tey ji ñu ne diw sàngam na ci réew sàngam boo dee doom sax ak baay te baay melul ni nga mel ñu bàyyi fa bàyyi def doom muy wali dégg nañ kàddu gi kon mi dañoo bëri ay catégorie naka ñi taxaw ni yàlla fay leen ay première classe deuxième classe ay caporal caporal chef sergent sergent chef adjudant adjudant chef adjudant major office yu ndaw jeex nga dugg ci yu mag yi noonu la wali yu mel dafa am ay nuqaba ay nujaba ay malamiya ay abdal ay awtaat ay ñi ñu takk qudbaniya ñi ñu nekk rawzu ñi nekk jaamiul fard ñi nekk fardul jaami jaamiul fard ak fardul jaami duñ benn dafa ma ne nga ne dictionnaire français arabe wala nga ne dictionnaire arabe du ñu benn kii baatu arab la ngay wut bu français kii baatu français la ngay wut bu arab jaamiul fard ak fardul jaami duñ benn boo euh, néew nañu lool seen lim néew na sëñ Touba yal yàlla taas ci barkeem euh, tudd am na ñum ci tudd sëñ Touba doomi naar nag lu mu wax ci ron xayma bi la ko jëlee ah doomi naar lu mu wax ci ron tànt bi la ko jëlee sëñ Tuubaa dafa dem bay tawat ci yàlla ne yaa rabbana ilayka ashku haali bil mustafa wa xamsati rijaali yàlla woonaa la ak juróomi gaañi a cheikh rawzul qaadiril jilaani xaaidil ulumi wal irfaani mu teg cheikh abdul qaadir jilaani teg abu yazid al bastaami teg abu hamid al ghazali nañ ko du ñu benn fardul jaami ak jaamul fardu du benn dana am ko ko bi ci biir bàmmeel ndax lépp luy ñëw ci àddina gi da nga koy yëg lépp luy génn ci àddina bi da nga koy yëg al na yàlla fay yàlla laa ilaha illa allah walilah alhamdu wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah al aliyyil azim suratul falaq mbokk yi da ngay dégg nañu jàng falax naa si nga taayi sa loxo laal ci tufli bu mag rek raay sa kanam dem sa yoon foofu nga ci yem falaq yéen ñi falaq yéen ñi def science astronomie yéen ñi jàng science naturelle science physique science chimie falaq bu ci joxee misaal da nga ko dégg gis nga bu ñu demee ba bët set balaa jant bi génn nga gis mboolem fleur yi fleur daal ne tay tay tay tay falaq moo ko ubbi fleur àddina bi yëpp falaq moo ko ubbi ba muy ubbeeku doole bi mu àndal boo teglante woon ay fleur bañ toll ni avion bennam dana di téeméeri avion dégg ngeen wax bi benn falak ci benn fleur boo teglante woon falak yooyu ba ñu toll ni avion benn boobu toll ni avion dana mën a diri téeméeri avion yóbbu leen faaliqul habbi wan nawa falak mu dóor ko ci kaw saal saal bi toj saal màngo mango saalu ndar koso saal bi toj am lu wàcc ci suuf doon reen am lu yéeg ci kaw doon dàtt am ay banqaas def ay car def ay xob defaat tóor tóor falaq di kaat daal ci dugg muy toppante rek falaq faaliqul habbi wan nawa nga gas suuf si sànn ci sa dugub bi suuna sànn ci basi yàlla daal di wàccee falax ci kawam mu ne ko tay dugub ba xar lii wàcc ci suuf doon reen lii yéeg doon gatax mbaa ngooñ faaliqul habbi jaar ci wan nawa inna allaha faaliqul gis nga falaq seetal da ñëw ci benn cëgg mango nga dagg bi lekk mu neex nga dagg bi lekk mu farox waaw nga ne lii ban xeetu mango la benn cat fekk greffé wuñ ko de fleur bu nekk dafa am jigéen ci digg bi lu góor daa di ko wër fala ci suba yamb yi ak weñ yi ak picc yi naan ndoxi fleur dañu ñëw tong ci buñ ci tongee rek lu góor la takk ci seen tànk bu jëlee bu daqaar mu wàcc ci bu mango doom boobu dafay forox mu jël ci bu tàndarma def ci fleur bi mu daal di neex ndax tàndarma dafa ni dafa am suukar bii papam daqaar la moo tax mu forox bii papam tàndarma la moo tax mu neex te ñoom ñëpp benn cëg yu moo leen yore lan moo def loolu falaq faaliqul habbi wan nawaa jigéen ànd ak góor benn toqante maniwu ne corox jóge ci góor gi di waaxu jëm ci li ñu tuddee mibiat ci jamonoy fécondation bu ñu dikkee bu benn duggee rek mu fatt boobu mooy doon doom yi ci des daal di tuur mu jóg sangu janaabam jeex kan moo xotti nenu jigéen bi dugal ci super kon ngi loolu la yéen a ko tudd bëgg naa ngeen di tudd lool ëllëg fi nekkatul seen baat yi feeñaale ci biir cachet di ngeen fàttaliku ma ñaanal ma bu baax a baax yéen ñëpp ñaanal naa leen bés bu ko yàlla defee rek baax na bés bu ko yàlla defee rek baax na léegi yéen ñëpp xam ngeen fi ma jëm kenn ci yéen xamul sama jëm wa ci kenn rek laa jëm mooy Seydina Muhammad amul benn jëm waay bu du ci yàlla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka yow yàlla mooy uluhiyya naab di yàlla na'budu ubudiyya la bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax boo ne Allahu Muhammad maa ngi ciy ñëw léegi ci kanam allah 66 la Muhammad 92 boo ko boolee mu jox la cinquante 158 mooy iyaaka naabudu iyaaka naabudu tam 158 la te ñoo tolloo araf bale juróom-ñett la bee juróom-ñett la wa bisirika baynal kaafi wa nuuni mooy allah wa yanzuruka allah nasran azizan na wa yanzuruka kaaf baa ngoog nga andi allah ne nasran nuun nga daal di dikk wa bisirika baynal kaafi wa nuun allahu dikk na yàlla na yàlla fay leen kon faalihul isbaax ah, moom moo xotti lëndamaayu guddi gi andi leeraayu bëccëg falaq falaq doy na waa Newton benn boroom xam-xam bu rëy ñu ko tuddee Isaac Newton xaccante bi xew diggante jëmm yi mooy li ñu tuddee aljazibiya wax na ci lu yaatoo yaatu bu avion bëggee naaw puissance boobu lay utiliser ngir falaq dimbale ko dagg li ko téye ci si mun a naaw temps avion am na douche ci biir de lu tax kenn musta toog ba gis cabine daanu sa kër du yegg si dafa am lu ñu tuddee jaasibiya moo koy xëcc mu jëm dafay tag ba seey falaqi ak bu la neexee neel benn saar la ndax lenn tax ñu wàccoon dañoo xonjomoon sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammad danañ ko xonjom ah kay nit la nit la balaa muy nekk rasulullahi dafa nekkoon abdullahi ashhadu anna muhammadan abduhu soogana wa rasul xonjom lu am la de débat déeb yi loo ñu tuddee corte bambara nan ko corte nga tollu Mali sànni nit Sénégal mu ne ko kak tànk wi néewi dog moo cay tegu rek wala mu dem ci ko ko xam mu dindi dëkk bi xam na ci lu bëri am na ku fi nekkoon dañuy dajale mbooleem montor bu nekk ci fii ci géew gi jox ko benn waxambaane mu dem ci àll bi sànni ko ci biir teen bi fii lay taxaw ci géew bii ci biir dëkk bi di ko téye benn benn benn waatunte ke léy xel na la jëmm ji seen kër am na ku fa nekkoon mu ngi yoroon loo xam ne bu dee bant la sax bu ne jàkk xool ko daal di ko jat jat jat jékki-jékki dafa yëngu rek tàmbalee wax yaak li baal ko kiito suuro kattilo kodo kiito tililo ko suuro kodo kay to dibiro an ah, kaa tuy an bi laa doon tàmbali mu ne nañ ko bay ah oyi bamanankoode oyi bamanankoode mi ngi am ah, ah, nga yaa ah, oh, boo ko jotee rek mu wax du nit euh, du du jinne du kondoor du kiyaafi du njuuma xam-xam bu ñuul la rek zalmaaniya yonent yàlla Muhammad dañ dañoo seet nuñ koy def pour mën ko liquider jëlee ko fi munuñ ñu bëgg ko assassiner munuñ ko ñu bëgg ko posone munuñ ko lu ñu defee ñu échec ñu ne kon nañu jël ñu dem ci benn yahud bu ñu tuddee Lubayd ñu tawat ko mu ne ko mu ne da ngeen may seetal ay xale yu jigéen seen règle ñu andil ma ko seetal xam-xam bu bon salte rek la bëgg nañ ma andil ay kawaram nañu daaneel benn tàndoor ma ñu génne ñuuxit bi dagg ko def ko kom esthétique ñu andil ma ñu ne fu ñuy amee kawaram mu ne xanaa amul mbindaan amul booy fa muy peñewoo kay mun nañ foog ay kawaram foofale moo te kër yi li ciy dugg dañ ko war a xam nañ ko filtrer kilifa yu bëri alko nañu li leen alak ñu ngi ci biir kër gi foogal ñu jox leen ñu lekk ñu dee ñu sotti ci seen ndoxi sangu ñu sangoo téppateku da xam ngeen téppateku def ci sa ndaal nga naan xamoo ci dara def sa lekk nga lekk xamoo ci dara moo taxoon yoon ci yàlla ne demoon na ba mu jóge Anas bun Maalik moo ko doon toggal kilifa ñëpp waruñu ko toggal kilifa ñëpp waruñu koo jox ndox mu naan addina dafa tëradi bañ weex na tal waaye deret moo nekk ci ronam de eh, naka noonu ñu wax ko mbindaan bi fay liggéey mu dem fi yonente doon peñewoo ruusiti kawaram ak peñe yu damm yi mu àndi ko moo tax eh, na daal di si peñe gu damm bu ko benn bu ko kenn peñewoo dema wuti beneen wala nga def ni waa ji def mooy nga noppalu nga def nel fondong benn yoon rek ah waa nga noppalu benn yoon ñu daal di andi ruusit yooyu ñu def ko ci boobu la ñu takk ay xaaw mooy ay pas ci loxo esthétique bi ci tànk esthétique bi moo tax bu ñu naan esthétique araamul esthétique bonul ay sëriñ di ko daganal moo tax ñi koy daganal képp ku tuubul sa mujj dina ñaaw esthétique fu mu munti nekk nag na nekk Makka na nekk Medina fu esthétique nekk ci àddina bi nañ ko tuddee ay monument nañ ko tuddee ay nangam lépp dafa arab bu yeboo na nekk ci biir réew arab yi gis naa Tunisie benn esthétique bu ñu tuddee Ibnu Khaldun waaye la mu nekk Tunisie taxul mu dagan nga taxaw ci ron estati sax tàqandere bi dal sa kaw yàqule dikkee na la waxtuma la na nga dugg ci biir waxtuma la nga taxaw nag di ci wax seetal fitna bi wàcc ci réew arab yi ñu ngi rayante rek barke démb du moo taxoon ci ron estate bi naan defal ngeen fi lu rafet jigu ko de ah wallahi jigu ko mu ngi ni tey mi ngi làqatu ci biir ay kàmb te du doon xool ci suuf mukk ci kaw rek la doon xool naan la mujjee tey bomb nañu palem bi daw na ay doom dee nañu tasaaroo nañu mooy ki fi taxawoon ci ron estate bi fii ci Dakar bi discours di yëngal loxoom ni jigu ko de diw def na ko jig na ko man it danaa ko def du ngeen benn kële jullikat la jullikat ak jullit du benn jullikat dana naan sangara jullikat dana fen jullikat dana njaalo waaye jullit du fen jullit du nafeq jullit du ràmbaaj waa ji def na ko jig na ko te jullit la déedéet du jullit jullikat la ñu jël estati boobu nag di ko di ko jat ba yont yàlla loolu jeexital ca moom lu tax mu jeexital ci moom yàlla dafa bëgg balaa ñuy bokkaaleeg Muhammad comme Isa niñ ko bokkaaleeg yàlla mu teg Muhammad li muy teg doomi aadama yépp ñu xam ne Muhammad balaa muy nekk dara jaamab yàlla lu mu foofoor jaamab yàlla ñu dem ci benn teen wàqi dugal ko foofale teen gi dafa mujj a xonq ba ba deretal Seydina Jibril na cëpp andi xulóos bu falaqi ak xulóos bi naasi mu yónni Seydina Aliou ñu dem ci teen ba di ngacc ndox mi ba mu jeex ñu yëkkati doj bi ñu fekk estate bi ci ron ñu génne aaya bu ñu jàng rek benn xaaw daal di dagg aaya bu ñu jàng benn xaaw daal di dagg xaaw walee tafu yi tafu ba yëpp jeexee rek Seydina Muhammad jóg mel ni ko lu ñu yeewoon daal ko raccantale mu ne pirib jóg day ñëw moo tax saar boobu dee leen ko jàng bu baax a baax nit ñi tooguñ de déedéet nit na dof bu mu tekki na doon sàcckat na doon bandi samay doom ñu dafa aw ay doomam bu ko jëkkëram nopp na ma gën a nopp man bu jàngee bu mu mokkal bu demee examen bu mu adme konk bu muy des na de ne daanu bu mu am kër na des ci luwaas bi lii dong lii dong lii dong qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri maa xalaq ay goo bind yow yàlla mu jóge ci seytaane jinne walla nit wala kondorong walla jinne wala kiyaafi wala rab wala njuuma nga musal ci yàlla def lu yàlla wa min sharri ghaasiqin iza sati iza waqab ghaasiq kunus waqab tarus yematul ci lëndëm dafa ne kunus ba ne taras ci la rab yi di soog a génn nag njuuma yi ci la ñuy génn kiyaaf yi ci la ñuy génn kondorong yi ci la ñuy génn du xam ngeen kondorong mooy loolu mel ni nit waaye li moom tànkam ndëggu bi lii ci gannaaw lay fare fi nga foog ne fa jóge fa la jëm mooy dëppoo këll bi ci dëkk bi fii ñu bari gis nañ ko gisoon ko ci dëkk bi jafeñul fii bu leen fàtte na dëkk bambaral bambara moom lay wax wookolo wookolo saraxule moom lay tuddee gote arab moom lay tuddee samiri dañu ne Moussa samiri waaye samiri mooy loola la ndax xam-xam yi mu amoon di ko wëlbati kondorong la ci àndaloon kondorong am na jullit waaye bariwul ni nit defee ay xeet ay askan ay waaso ay giit ñoom tam noonu la ñu mel ay askan ay waaso ay xeet ay giit sikkim bi dina daanu ba ci ron jumba xam wa min charri nafasaati fil uxat yàlla nga musal ñu ñi am xam-xam yu bon di buusu bu ñu takkee daal di ëf tuf def ko ay pas demal nga takk ko bu soobee yàlla dina fase kële ànd ak yow takk ko boo ko rombee rek dootul waxati kële dara yow la koy wax xooj ko ci ndox mu naan ko dana dof léegi loolu mooy nafasaat ñii ëf fil uqat ci pas-pas yi ñii jat jat ak mocc du benn jat baaxul mocc moo baax làkk bu mu doon nag baax na buy bàmbara buy wolof buy moosi buy hawsa baax na buy pël buy njaago euh, maa ngi jéggalu euh, li may wax ni du neex seeni boroom waaye ngeen jël ko yàlla na ci yàlla def barke di soo bu yax jàppee nit nga dem ci mool bi mu da jàng tufli ci ndox mi jox la nga naan rek yax di wàcc moo ko ci pël ah ne xayre buutataa sukunu moojataa anna bi àll tikkataa àlla wanaa boroon am na ne xaalaka lii dara nekk ci lu baax la xeer du néewi kawar du maxe yonent bi du mer yàlla dowul ku nay tuf am naa na pas-pas dugg ci rek nga naan rek yax bi daal di wàcc bu dee bambara la nga ne tonni tonni dugub masa tonni addu la tonni kanam la tonni booy naan rek mu la waaye beneen bi duma ko wax de bi nga xam ne boo ko waxee yéex bi jàpp ko du ma wax boobu de dégg nañ ko wa min sharri yow yàlla nga muñ nga musul ci ay xaasidin aji añaan isa xasada bu demee bi feeñal añaanam nag isa boobule sarfun li maa yastaqbilu min a zaman xaafidun li sarti mansubun bi jawaabihi luy dikk rek la isa isa di ronu même bu doone feelu maat mooy fi'al bu wéy na nga ko taawilawul yi dikk isa xasada saa su demee ba feeñal añaanam kañaan fi ak borom feeñalu ko moom lay namp xolam waaye bu ko feeñalee ci lay soog a ndax ka booy bind kaafir ku weddi yàlla kaa ngay tàmbale te saar yooyu amuñu kaaf mooy ñetti saar yu amul kaaf boo koy jàng rek ku la ci kawam lay këpp ku la jéemal yàlla tonni ko sànni ko ci àll laa ilaha illallah walillahi alhamdu wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al qul a'udhu bin naasi malikin naasi ilahin naasi min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin naas minal jinnati wan naas naas bari nañ de waaye benn du ci benn am na nu ma ko doon firee ah birabin naasi kii aji yar ci gone yi malikin naasi kii buuri ponkali ilaahi naasi kii yàllay mag ñi bàyyi leen ma firi ko ku baax ki ni ko firee woon muy beneen firi ngeen yóbbaale xam nga gone ragalul buur ah xamul buur waaye xam na yar kon bi rabbi naasi mooy aji yar ci gone naasi bu njëkk bi gone la maliki naasi naasi ñaareel bi ponkal la ponkal lu mu ragal maliki buur rek gis nga am na ku toog yëngalul kii la ragal kii taxaw ragalul yàlla de borom liif bii la ragal xam na ne bu fu yëngoo dina ko laal bu baax waaw ah, mu bañ a yëngal balaa ñu koy yëngal maliki naasi mooy buuri ponkali ponkal buur dong la ragal moo ko mën a dugal bërëb du tala génn du tala lekk du tala naa ilaahi naa si mooy yàlla yi mag ñi mag ragalul buur kenn du ko tëjati kaso kenn du ko yóbbu police te kenn du ko dóor mag gis bàyyi rek mag kan la ragal yàlla xam ne ne ku dee mu dee ku deewul mu dee ku baax ki ni mu ko fiire woon yàlla na yàlla taas ci barkeem dañoo julli korité xam nga korité dafay neex ci xale bu tuuti ndax weer bi ko tere woon ndékki weer bi ko tere woon añ jeex na léegi mu tàmbalee ndékki léegi mu tàmbalee añ ba si julli xale dafay tëbëkat dal rek ah. daal di ndékki ba biiram fees daal di ndékki ba biiram fees dana añ si léegi weer bi dem na ku baax ki téye njaboot gi yëpp na sol leen seen malaan euh, ñu nuyu ji biira bin naasi yal yàlla fay sol leen seen malaan sol yu rafet yu jekk nañu dem tey bi su julli la nañ dem ñu nuyu ji biira bin euh, ñu dem oto bi taxaw fan la ñu wàcc ci sëgi biira bin naasi papa diw mi ngi nii moo tëdd fii ndey sa sa yaay diw moo tëdd fii ki ko fi tëral mooy bi sa nijaay diw moo tëdd fële fële sa yumpaañ diw moo fa tëdd kan moo ko fa tëral bi rabbi naasi dootu ñëw àddina mukk ndax bi rabbi naasi moo ko téye foofale ñun mun nañoo dem saraxe ji ñun mun nañoo dem julli ji ñun mun nañoo dem ñu woor ñun mun nañoo dem ziyaarante ñun mun nañoo dem balu ji yàlla mu baal ñu kële tëdd ci bi rabbi naasi mënatul balu yàlla mënatul saraxe mënatul aj makka mënatul ziyaara ji kenn kan moo ko fa téye bi rabbi naasi kon bésu julli gii boole leen ci bi rabbi bi suñu noddukat bi moo tëdd fële ah papa ci wetu éliman bi la tëdd nañ jaar foofu ñu jàngal ko euh, fatiha yéen ko yool bi ñu ñaanal ko parce que noddukat bi la éliman bi la ñu dem bay génn eh, bàmmeelu diw mi ngi ne la kooku mooy kan ki daaxoon fecc suñu koñ simbukat bu mag bi papa bi ne déet tuub leen ko nit bu deeet kenn dootu waxati lu bonam waaye du fa jaar ñaanal ko de nañu dem na fële sama sama yaay fële la tëdd sama papa fële la tëdd mu dem daal di ko eh, ñax yi guddi lépp daal daal di ko daal di ko fóon ki sama papa moo tëdd fi sama yaay moo tëdd fi kan moo leen fa tëral bi rabbi naas dootuñu del seet mukk ñun ñu ngi ñibbi fa lañu leen bàyyi ñoom kan moo fa téye ba ànd ñoom ñun bi rabbi naas nañ kàddu bi eh, julli gi soppeeku na ndax fañ demoon mooy bàmmeele ña dul ñëwati ña nga xam ne mun mënuñoo balooti xanaa ñu balul leen ña nga xam ne mënuñoo saraxeeti xanaa ñu saraxel leen ña nga xam ne mënuñoo julleeti xanaa ñu julli leen ñamunta ajeeti màkk xanaa ñu ñu ajal leen lu tax bi rabbi naas moo leen téy te kenn mun leen foqal bi rabbi naas lii bésu korite la xewa ci ëllëg sa ah papa tey fan lañ war a jëm tey nañu jëm ci maliki naas taal oto bi maliki naas fan la war a nekk mbaa moom tam du ci ci sëgi la wala muy sëg ya déedéet mu gaara ci buntu hôpital bi wàcc ci biir kële tànkam dagg na dootu saxati mukk ba yowmal qiyamati kële bëtam toj na ñu ngi ko bandaas dootul gisatiti mukk ba yowmal qiyamati kële mi ngi ay poids ci tànkam mënut a yëngu mënut a dem cabinet mënut a dem wanok lépp ci benn place bi la ko def kan moo ko ko defloo foofule malikin naas nga dem bay génn lambu sa poos génne cinq mille jox ko jaw jox ko ko mu daal di muuñ ne soxna si doo ñëw nga dem nga jënd li des ci ordonnance bi amul lu mottale ordonnance am sax kan moo ko ko xañ malikin naas kan moo ko yóbbu dispensaire malikin naas kan moo ko feebarloo malikin naas kële diabète la yore kële cancer la yore kële feebaru rein la dafa damm kële dañ koo dagg kële dafa patt kële dafa tëx ñu soog a dem jënd lu mottali ordinance ba te jaay na xaaju këram faju wérul mu jaayaat da des ci kër gi faju wérul ñu dem luyaas xale yi seen kër fu leen neexoon ñu lal basan jàng seen leçon tey ci luwaas lañu nekk sax ñoo lal fu leen neex kan moo def loolu la malikin naas ci ëllëg sa si julli ja sëg ya ca bi rabbin naas ca ëllëg sa dem hôpital ci Malick Nassi waaw tey fan la ñu jëm mu taal oto bi ñëwal na jaar ci buntu prison bi ilaahi Nassi nag moo nekk fii diw moo fi tëdd jabaram wasin na mënta fekkee ngénte ba ndax caabi mi ngi ko feree gannaaw kan moo ko fa dugal ilaahi Nassi diw yaayam faatu na mënta teewee dëj ba dañ ko ko waxawee mu daal di jooy fomp ay rongoñam ñu ñaan autorisation mayuñ ko ko ñu dem rob yaayam gisu ko te kooku moo ko ëmboon juróom-ñeenti weer moo moo ko nampal te tey mënu ko gis fi mu nekk fan la moo ca prison ba kan moo ko fa téye ilaahi naas ñii dañuy jóge prison ba rek dem ci sëg ya kii def na ñaari at ñetti at moo ko dese kii def na fukki at ndeke ñetti at ba tey mi ngi ko dese kii ñu ngi takk doomam mënu ko fekkee ji kii ñu ngi ceetal doomam mënu ko fekkee ji doomam at mel ne am na diplôme ñu ngi koy bégal di ko sargal mënu ko teewee ji lu tax mi ngi ca prison ba mi ngi ca campinal ba kan moo ko fi téye ilaahi naas yàlla dañu dajale lii yëpp xam ne yaay bi rabbi yaay maliki yaay ilahi nang ñu musal min sharil waswaas waswaas karabaane bi al waswaas kii gësam ki baaxoon ba mu dem di tekki ay juri jàmbur yàlla bindal ko bàkkaatu sàcc yowmal qiyaama li nga yenu li nga sàccoon andi ko pencab yàlla ki sàccoon ay ganaar yaa ngi yenu ganaar yi ñuy keek keeki sa kaw xam naa ku sàccoon béy moom booy dikk yowmal qiyaamati da nga am problème euh, li ma ci jublu mooy ngeen mun a wàccaat ba déglu li may wax yéegoon ngeen ba toll foo xam ne kenn déggatu li may wax ñëpp ragal nañ te yàlla dafa bëgg nga demee ñaari mbagg yi raja ak xaw xawfu yaakaar ak ragal bu ragal ëppee doole doo am équilibre bu yaakaar ëppee doole doo am équilibre waaye da ngay boole ragal ak yaakaar nga soog a mun a am équilibre nga dem wasama rafaaha wa daal mizan fala budda bi tawazun charle sos alxanaas karabaane bi karabaane bi allazi bi nga xam ne yu was wisu jax-jaxal dana wang-wangal fii ci xol yi waay fàtte yàlla yi naasi nasiya fàtte na naasi aji fàtte gi ana yaa bi fa nekkoon ana yaa bi nekkoon ci kaw yow ma daa i ana yaa bi fa nekkoon li dagg yaa moo dagg yaa bi yaa ñu jàng grammaire laa wax de ñii bëgg naan sëñ ah, li nga wax euh, naasi bi ana yaa ba nga tuddee ko fàtte daa i bale mooy aji woote waroon na am yaa xaadi jaani munaadi li saxal yaa dagg yaa bële moo saxal yaa fële dagg yaa boobu fii annaasi ku fàtte yàlla rek seytaane dugg la minal jinnati laale ñii mooy yàlla ci lu feeñ ci lu làqu wan naasi wala ñii mooy yàlla ci lu feeñ fàng jinnati jinne laa doon wax bu njëkk ba tey jinne la de jannatu jinnatu junnatu lépp lu làqu rek loolu la jannatu aljana gis ngeen ko kan moo ci gis aljana dafa làqu jannatu jinnatu jinne ana jinne dafa laqatu al jinnatu junnatu mooy pakk gladiateur bi xeexkat bi loolu mu yore mu mel ni palaat boo mu làqu ci gannaawam loolu mooy junna mooy pakk jannatu jinnatu junnatu minal jinnati ñii mooy yàlla ci li làqu muy njaalo wan naa si ñii mooy yàlla ci li feeñ muy naan sàngara wala sàcc saar bi jeex na ma baa mu waat faatiya wala ma bàyyi ko ma baa mu waat bismillahi rahmaani rahim bismillahi maa ngi sukkandiku ci doole yàlla bismillahi maa ngi demee kattan ak sañ-sañu borom bi bismillahi mooy ki nga xam ne bu sampee kenn du sempi bu sempee kenn mënut a sampati mooy cay mooy faw rahmaani rahim mooy awwal mooy aaxir mooy zahir mooy baatin alhamdulillahi rabbil alamin mboolem cant cant yi yépp aji saxle lillahi ñeel yàlla hamdal qadim lil qadim hamdal qadim lil hadis hamdal hadis lil qadim xamdal xadim lil xadim sant gërëm kañ danga gis nit jékki-jékki daal di nokki nokki bu rëy sànni ko bu laalee garab sax du jomm mu daaneel ko yëngal boppam daal di sëgg mooy loolu mooy sanaaw alallahi doo ko nettalil kenn hey kar buñ ma jàppoon hey kar buñ ma gisoon doo ko nettali kenn kooku mooy assanaaw alallah li la yàlla jox nga delloo ko yàlla mooy shukru sant yàlla jàmmal la te jàmmalu sa moroom nga ne alhamdulillahi rabbil loolu mooy gërëm rabbil alamina ki togg nekkateef yi rabb du boroom de ki toggale nekkateef yi ki jël sunguf dugal ci biir sànqal jël sànqal dugal ci biir pepp jël pepp dugal ci biir cox jël cox dugal ci biir xetax jël xetax dugal ci biir ŋóot jël ŋóot daal di ko dugal ci biir gub jël gub tegal ko gattax kan moo mun loolu alamina rek rabbil alamina góor ak jigéen ànd bii doon x bii doon y bii bu duggee bopp doon góor bii bu duggee génn doon jigéen bu ñu àndee dugg te wuute muy ay seex bu góor ak bu jigéen bu ñu àndee duggee bopp muy ñaar ñu góor bu ñu àndee duggee génn muy ñaar yu jigéen rabbil alamin rahmaani rahim maliki yawmi diin kii yi bés bi ñuy teqale diina yi kenn ku nekk la la terewoon jaamu yàlla bu ëllëgee nga sàpp ci ginnaaw loola la kii esport moo ko terewoon jaamu yàlla ñi esport tere jaamu yàlla ñu nar a jëm mu ànd ak am na ñoo xam ne boo leen laajoon tey faratay njàpp sunnay njàpp ngëneelu njàpp du ko xam waaye demal ak moom ci musique bi tuuti mboolem xeetu musique dina la ko wax wala nga dem moom ci làmb gi léegi lii teq la tudd lii botti la tudd lii caxabal la tudd lii nangam la tudd lii nangam la tudd mu doon ci ingénieur ci saasi te fekk faratay njàpp xamu ko sunnay njàpp xamu ko ngëneelu njàpp xamu ko te bu ñu ko tëralee ci buntu jàkka bi duñ ko laaj loola la ñu dellu ci yàlla caaxaan ñu bàyyi ko président de la république bu dee duñ ko yóbbu palais ba jàkka ja koy yóbbu buñ ko fa jëlee fuñ koy yóbbu sëg ya général bi amiral bi ñaar lañu amiral mooy ñu nekk marin euh, maréchal général amiral ku ci dee duñ ko yóbbu état major ba déedéet jàkka ja lañ koy yóbbu taalibe bi nga doon xeeb tànkam yi def góom solul dal saraxoo ko nga ne bu ko keneen sarax kooku moo màgg mokkal alquran takk kaalaam nar laa jullee tey sa dëkk bi nga dawoon sa dëkk bi nga dawoon doo fa dem mukk bu dul temps élection rek te ñu ngi lay delloo sa village nataal ña fa bàyyi woon bu la la nuyoo nga raasu ne seen loxo am na microbe te ñoom ñoo lay sang ci seen loxo yi di diñ ci def gàng te ñoo lay defal càngaay ñoo lay teg ci balankaaw ñooy wàcc sa biir bàmmeel suul la sa directeur de cabinet bi sa attaché de cabinet bi mi ngi jël mouchoir taf bakkanam nekk ca gannaaw du la jegañ mukk te démb dafa yàkkamti nga téléphoné ko ministre bi du la jeg keroog te yaa doon conseil spécial président bi du la jegeñ keroog te yaa doon garde kooram te yaa ngi jëm ci bàmmeel dootoo del sit ba yowmal xiyaamati nelaw bi ëpp na nañ ko bàyyi boo waxee lii é dañ lay yóbbu dig de boo waxee lii dañ lay yóbbu brigade ba de commandant bi dana faatu ngeen daja bàmmeel avocat bi dana dana faatu ngeen daja bàmmeel magistrat bi wala juge bi ki la ñu tëj la ëllëg ngeen daje ci bàmmeel boo waxee li doo am passeport nga toog sa kër jàkka ji daara ji tool bi bekkaroog ngay dee doo am xaar ma yàlla boo waxee le duñ la jox enveloppe de bu njëkk sëriñ li mu doon tiitaroo mooy guddi gi yëpp nelaw ma nangami baatu yàlla laa fanaan di rëkk koo xam ne ëllëg moom dana folleeku te yow al alquran bi du la bàyyi ba nga jéggi siraat boo leen amul nga am yàlla ku am yàlla loo ñàkkati man wajadallah lam yafqud shay wa man faqadallah lam yajid yam yajid shay ku am yàlla ñàkkoo dara waaye ku ñàkk yàlla amoo dara ki lay xupp di la xoqatal ki ko tiim ni mooy allahu akbar balaa muy seqi mun na damm loxoom képp kuy wax ci yàlla ku la joxoñ yàlla dama baarane kookale fii ci Tunisie Zeynul Abidin Ben Ali président bu Tunisie lan la waxoon daaw wala daaw jéeg mu ne waa Tunisie bu kenn aji Màkka dafa am jàngoro bu feeñ bu jóge ci mbaam xuux kan fëlasul xanasira oh? benn jàngoro dafa feeñ ci mbaam xuux la jóge ne bu kenn aji makka ndax mbooloo moom mun ko cee jël andi ko biir daw na dem Makka Makka bi mu ne woon bu fa gaa yi dem moom ci moom bëgg nañ ko jàpp mu daw dem làqu ñu Makka gis nga ni ko yàlla de ni ko yàlla gàcce la addina bi yëpp réew julli di moom kenn mooy président bu waxoon li sama waa réew bu ñu aj Makka balaa ñuy dajek feebar googu moo tax yàlla teqi tànkam mu daw daana ji foofu la ah iyaaka yow kot na abdu la ñuy jaam wa iyaaka yow kot nastay na ndimbal gi ci yow lañ ko yaakaar ku la may tey may la ëllëg may la gannaaw ëllëg nga sàppi ko yàlla mooy ki nga xam ne li mu doon jàng sànq inna allazi ata bi babillahi falan yariba yaa axi wallahi ku dikkee buntu yàlla doo sooy mukk yàlla boo ko ñaanul dafay mer ihdina sirata nang ñu teg ci yoon al mustaqima yoon gu jub kocc sirata allazina an'amta alayhim ña nga wàccee xéewal ci ñoom xéewalu yàlla neexul de yàlla bu la bëggee yéegee maqaama dafa ne malayka jël leen musiba ak fitna ak balaa ngeen sotti ko ko ñu dem sotti ko ko malayka ne sotti nañ ko li ñu joxoon de mu ne onkul yàlla moo doy waar yàlla jënd rek mu ne de mu a dem leen ngeen jëlal mangasini fitna yi ak balaay ak musiba yi jël leen ngeen sottiwaat ko ñu sottiwaat ko ñu ne yàlla waa ji oncle de ah oncle ba tey mu leen man sama bopp xam naa ni may def nag inna allah istara mu soog a jëndante bi teg la loo xam ne boole hmm. ah a ne alhamdulilah sa baat laa bëggoon a dégg rek def leen ko mooy wali waay yan nañ ci yàlla boole te mu oyof tooy suñu kaw nattoom yooyu yàlla na oyof tooy suñu kaw xéewalu yàlla mooy ñoom Aboubacar Omar Ousmane Ali Aboubacar ci tooke la faatoo fan yi maa ngi dégg ko koy ngat benn kilifa gu rëy ba mu ne la ci bind benn téere alhamdulilah barigo bu ci dara nekkul bu lay romb coow bi dafay bëri waaye barigo bu feesee dana la romb te doo ko yëg bugg a siiw mooy dugal yenn doomu aadama ci yu bëri di diingat mag ñu baax ñi fi nekkoon rek te doo leen jot ba yowmal qiyamati mag ñi xajuñ ci benn xale Aboubacar ci tooke la faatoo njël dafa ne allahu akbar ñu dóor ko paaka abu lu'lu'a usmaan fiñ mu doon jàngee alquraanam fa lañu co fa lañu ko rey deret bi tuuru ci kaw kaamil bi ku ñuy wax abdullahi bun saba tëb taxaw ci ay faaram ba damm ci ay faar abdourahman bun maljam moomte moom moo boom seydna ali alxasan tooke lañ def ci lekk mu lekk ko rek ca ay ndabu biiram tuuru an amta alayhim alxuseyn ca karbala ca bésu tamxarit ñu dagg bopp bi chamar ibnu zi jawzan yaram bi ñu ngi ko suul foofu Karbala ci Irak bopp bi am na ñu ne mu ngi ci Babul Faradish ci jaamiu sariir ci Damas capitalu Syrie aw Suria am na ñu ne Asqalaan la nekk ca Palestine man du ma di tudd Israël Israël montagne glace la jant bi koy seeyal mi ngi ci yoon bi di dikk Israël dana jóge foofu montagne glace la jant bi koy seeyal mi ngi ñëw lu mu teg boo demee ci Qahira wala Égypte foofu am na fu ñuy ziyaare nee nañu al Al Hussein fa la nekk nitu yàlla yépp daanaka fi ñu juddoo tëddu tëdduñu foofa la dañu leen di contre bañ leen singili leen seetal abul abbas ahmed bun muhammad bun muxtaar asalimi tijaani ñu gën koo xam ci cheikh ahmed tidiane chérif fan la fekk baax ay aynu mali ci algérie fan la tëdd faas ci maroc la mu am fale bu ko amoon fale du dem fale sultaanul awliya cheikh abdul qadir jilaan al kiilaani mi ngi gane àddina ci jilaan ca tibristan diggante Irak ak Iran ca boori Kurdistan seet ko fi ko yàlla andi Bagdad te du waa foofu sëñ Touba waa Bawol la xaalimu rasul déedéet du waa Bawol Bawol ko wuyu waaye du waa Bawol alhaji Malick si radiyallahu taala anhu du ngi tëdd fii ci Kajoor yéen a ngi dégg li ma Kajoor te du moom moom du waa Kajoor dégg nañ kàddu gi kon kenn jëmul ci yàlla te sonno da nga ñàq tooy xépp dem nga feebar ba ñu ne dee na daañ la jiiñ ay kàddu daañ wax lu nekk ci yow daaw du dégg ngeen ñu tàgg ma fii ne dama feebar yóbbu nañ ma Maroc sama jabar ji jóge Maroc faatu naa foofale ba ñu ngi may andi aljuma lañu may jullee denc ma borom bu mu yàkkamti luy nekk la dund àddina gi man sama bopp amatuma ci soxla lii nekk xas na nekk lii nekk man sama dund ak sama dee moo yem ci man li ma bëggoon am naa ko ummatu Muhammad ñu ngi ñu toog maa ngi toog seen biir di wax ak ñoom te naxuma leen waxuma ci kenn lu ko neex li yàlla wax yonent yàlla Muhammad wax rek aw maag xaar ma yàlla ak benn góor yàlla ni ma Tiwaawoon ñore noonu la ma Tuubaa ñore aw joti bañ doomi adama aw ma jotam waaye na ngeen xam ne kenn du jëm ci yàlla sëgg foo ko yàlla dimbali yaara wala daaliin yoo yàlla ñu tos kore bul ñu boole ñooñu le ñi sànku tey sànke tubaab ngay gis mi ngi denc ay millions ay milliards mi ngi sol kilot jabaram sol kilot doomam sol kilot ñu tëdd ci tefes gi ban jullit mooy def loolu nga sol kilot sa doom bu góor sol kilot sa doom bu jigéen sol kilot sa jabar sol kilot ngeen tëdd ci tefes bi di xalangu jullit dana def loolu ghayri maghdubi alayhim wala daali ñi nga xam ne da nga sempeeku ci ñoom da leen sib da leen seexlu yooyu yàlla nag ñu musal ñooña la te mooy yahud yi ngeen di gis def ay canal ay góor ak jigéen ñi muy séyee di ko teg ci télévision sa doom a ngi ci biir néeg bi nga foog ne dafay nelaw fekk ñu ngi koy yàq ay internet mi ngi mi ngi ki mi ngi connecté wu rek mu ngi yëngal souris bi rek wala muy laal clavier bi rek waa ji muñ na xam nga dana ne sëriñ bi fan lay jëlee li alquran bu xasee sax ci dënn jeex na loo bëgg a xamante da ko xam amin yal na yàlla nangu yaa rabbi ma jox ki doon jàng xatma mu jàng xatma bi eh, waxtu bi soreetul bu ñu paree ñu may ma tuuti rek ki am na ndénkaane gu may bëgg a dénk doomi aadama yi li ma bëgg a leeral ak yi ma bëgg a dénkaane mooy yii mooy bëgg naa ngeen dal bu baax ngir lii ngeen dégg ko ndax dafa am doomi aadama yoo xam ne dañoo tënk cër ci askan wala ci waaso wala ci xeet wala ci giit diw bu waxee dëgg la doonte li wax fen la sax waaye nangam la sant bala sant ndaw la sant jóob la sant jàllo la sant wala ki Haydara la walla ki eh, Seck la wala ki Mbàkke la wala ki Ñas la dafa am lu cheikh islaam waxoon di bàyyi eh, Mouhamed Nazir Niane def ma ko di fàttali saa su nekk ne bàyyi ba mu yebal ay doomam bitim réew ñuy jàngi nee na lépp lu ngeen di waroon a jàng bitim réew mi nga sama ron keppaar gi fii subhaana zil mulkal malakut bàyyi dafa feesoon tepp te tey la gën a fees tepp nit kese mooy dee moom nee na ay doomam yéen a ngi jàngi yéen a ngi dem bitim réew loolu waaye demu leen li ngeen fa bëgg a jàngee mi ngi sama ron keppaar gi fi waaye dem gis jamono la waaye li ma leen di yëgal sama njaboot mooy al ilmu huwa al imaam xam-xam mooy njiit ah lii la bàyyi waxoon al ilmu huwa al imaam xam-xam mooy njiit bu yeboo na doon na xeet sangam waaso giit askan déedéet hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama allah min ibadihi al ulama foog nañ ne ku dul français waroo mun français dëgg-dëgg ku dul arab waroo mun arab dëgg-dëgg wala xam-xam warut a ci yow nit ku ñuul daal dafa war di toppee rek nit ku ñuul dafa war di toppee rek sëñ Touba bañ na loolu yal na yàlla taas ci barkeem sëñ Touba nee na ak ñuul taxul nit ki wayadi ak ñuul taxul nit ki doyadi ak ñuul taxul nit ki fare gannaaw ñu koy nappaaje ak ñuul warul tax nit ki xamam du fës euh, bu yàggul am na lu ma ci leeraloon déggoon ngeen ko waaye dafa am leneen lu xewaat ma waxoon ko balaa muy dikk am ku tontanteeg man ci benn canal ci benn télévision ci ci rajab mooy ndeyu koor rajaba dama génn ci guddi di doxantu ci alley maa ngi wird ma gis weer bi dañ koo jàpp noonu ngeen koy tuddee waaye jàppuñ ko bu jant bi doxee bu suuf si doxee diggante weer bi ak jant bi weer bi nekk ci ron taqandeeru suuf si feeñam du mun a nekk bu dul ci yenn gox goxaat yi bu tàbbee ci ginnaawam na complètement dafay nekk menten kenn du ko gis suuf si tamit bu doxee diggante weer weer bi bu doxee diggante suuf si ak jant bi ñu ne jàpp nañ weer jàpp nañ jant bi nga gis weer bi ci biir weer leer leeru jant bi ni ngeen koy déggee mooy yéen ñu jàng musallas wala trigonométrie poto bi angalam bi euh, zaawiya qaa'ima lañ koy tuddee quatre-vingt-dix la boo jëlee buum foofu nga wàccee ko ci ron poto bii racine carrée bu bii poto ak racine carrée bu suuf si boo ko boole moo lay jox guddaayu buum bii waaw ah, euh, euh, zaawiya al musallas al qaa'imatu zaawiya majmuu murabba al dilaayi yusaawi al watar kii bu doonee trois trois mètres kii doon quatre mètres kon li cinq la war a doon ndax trois fois trois neuf fois quatre seize seize plus neuf seize plus mu jox la vingt cinq vingt cinq racine mooy cinq cinq fois cinq mooy vingt cinq dégg nañ ko léegi weer bi bu tàbbee ci zaawiya suuf si mun na doon zaawiya hadda wala mu doon zaawiya qaa'ima wala zaawiya munfarija noonu ngay mun a gisee weer bi ñu ne jàpp nañu weer bi ci rajab dañoo jàppoon weer bi man ma génn wax ko sama doom di abba ma ne ko biig dañoo jàppoon weer bi yàlla dogal ma ne ren jii nag danañu woorloo nit ñi bés bu dul bésu woor wala ñu dogloo nit ñi bés bu dul bésu dog ñu naan fekk koor jeex jeexagul te loolu am na ren ñu dem be ñaareele aljuma ci weeru baraxlu ba ma jiitee fi jumaam ma wax leen loolu ma ne na ngeen moytu ren amoon na fi am benn waay bu toll fuuta ne weer bi moom gis na ko te jamono jooju fenn rek moom mënoon a gis weer bi ci àddina bi mooy Falkland ci wetu Argentine wala fi ñu tuddee Malévin bu la neexee nga ne Malévin wala nga ne Falkland Angleterre daf ko doon xaccoo ak Argentine foofu rek la nit ki war na toll gis weer bi waaye kenn mënu ko woon gis suuf si dafa am ay buum ñu tàllalu muy méridien yi ñett téeméer la ak juróom benn fukk benn bu nekk digganteem ak moroomam quinze minutes la benn bu nekk talaayam quatre minutes la fi jàkkaarloog jant bi bu delsee muy vingt quatre heures mu am yeneen yi ko wër muy ay parallèle téeméer lañu ak juróom ñetti fukk xudutul ard juróom-ñeent fukk nekk au nord maa ngi jéggalu juróom-ñeent fukk nekk au sud bu ñëwee bu bu fekkee weer bi ne dafa toll ci diggante boobu mooy doon koñ bële dana am ci réew yoo xam ne dafa ne kunus duñ ko gis te ren Arabie loolu amoon na fa Syrie amoon na fa Turquie amoon na fa lu mel ni ñoom Hongrie pays Balkan yi ah euh, lu mel ni Tchécoslovaquie dem ba ay Azerbaïdjan dem ba ay Armène weer bi dafa lëndëmoon ba gisuñ ko ma daal di ko wax fii ci jumaa ji ma ne ñu dogloo nit ñi ren fekk weer bi jeexagul ñu dem ay altine ñoom ñu ne gis nañu weer bi ñu daal dogloo nit ñi ñoom réewu araab yépp ñu daal di lekk ca talaata ba alxamis démb bi ca ba mu tegu ñu def benn ndaje ne li ñu gisoon du weer bi waaye benn planète bu ñu tuddee Saturne la mooy suuxal gis nga de Sénégal dogul Maroc dogul Iran dogul fi gën a ëpp jullit ci àddina bi muy Indonésie doguñu Afghanistan dogul Ouzbakistan dogul Kazakhstan dogul waaye araab yi ñoom ñëpp dog nañu alxamis bii passé bu démb ci bi mu tegu ñu ne dañuy fay benn bi wala ñu def kafaara lañu gisoon du weer bi waaye Saturne la Saturne benn biddiw la dafa am ñett laaf am fukki weer ci li gën a siiw waaye juróom-ñeenti weer la ci li gën a wér benn bi daf koy sori yenn jamono yenn jamono yi mu jegeñ ko moo tax ñu naan fukki weer moo ko tax ñun benn weer la ñu am moom fukki weer la am Saturne diggante mag jant bi ay millions ngi million ngi kilomètres ndax da ngay suñu suuf si nga ñëw ci planète Mars ah mooy murir nga passé ko ñëw ci mustari mooy Jupiter nga soog a ñëw ci moom xam-xame mag ñi fa la yemoon moom bët kese dana ko gis altine boobu moom moo taxawoon fii mu ngi féete woon saalu mu jant bi laafam yi ànd ak weeram bi fekk jant bi passé nañu ba tiim Amérique ceeñeer bi tàppe ci kawam mu feeñ mel ni aw arc mel ni aw xala waa Arabie soo ne gis nañu weer bi fekk gisuñu weer bi du weer bi ndax weer bi mënut a def daw boo xam ne bañ ko jàppee mu daw fi daw boo xam ne dana mën a feeñ ci bés boobale bés bi ñu dogoon mooy bésu korite yal na yàlla nangu yaa rabbi lii li moo delluwaat ci mooy xam-xam nekkul ci xonqaay nekkul ci bambara nekkul ci séeréer nekkul ci wolof li bàyyi wax mooy dëgg al ilmu huwa al imaam kon dégg nañ kàddu gi mi ngi ni gàccewu nañu tey ñoom ba ñu ngi seet dañuy kafaara wala lu ñuy def keroog direct lañ ko def ci benn kanaal bu ñu tudd al jazeera ne dañuy fay benn bés wala saoudia bi leen dogloo mooy def kafaara ñi mu dogloo dégg nañ kàddu bi kon na ngeen bàyyi xel foofu la lii moo doon li ma bëgg a leeral te baka dal yi bëgg ñu tudd la ci rajo bi rek nga ne nga weer bi wallahi alladi laa ilaha illa hu bés boo tëddee ci balankaar yaa ngi jëm seg ya da nga xam ne defoon nga aw jombe la nañ ko bés boobu la ñaareel bi lii leeral la waaye ndénkaane bi mooy lan mooy élection yi mi ngi ñëw man faluwuma aw ma kuy falu ma du ma politicien faluwuma aw ma kuy falu ña ngeen faloon ba ñu faloo ba léegi est-ce que gis ngeen kenn ci ñoom ña doon dox ci kaw gi bañ nekkee ay ministre ay directeur de cabinet ay attace de cabinet ku ngeen ci gis seen ordonnance ku koy jënd seen ndékki seen añ seen reer kan moo ko yor seen bopp benn ngeen nappi wala ngeen béy wala ngeen sàmmi wala ngeen defi commerce ci lu may wala du ngeen lekk campagne yi léegi mu ñëw wote yi ñoom konteetuñu ay weer waaye ay bés la ñuy compter léegi mbokk yi am na benn réew bu doon capitale la mooy Harare Rhodesie lañ ko doon tuddee Rhodesie léegi ñu ko tuddee Zimbabwe ah seen président mooy Robert Mugabe dafa doon xaccoo ak ku ñu tuddee Morgan Tsvangirai ñu reyante ci reyante ay nit dee ay dëkk mabbu ci ay nit daw dugg ci àll bi naan ci déegi choléra jàpp leen ñu dee ña doon tax ñuy xaccoo tey ñu ngi joxante loxo di naan lu sedd ñu deewoon lan lañ ci am tey ña doon xaccoo ba ñii di reyante ñii ñi doon xaccoo seen doom deewu ci seen sët deewu ci tey ñoom ñu ngi toog seen taabal di naan seen lu sedd ña ca dee kasaara nañu am na beneen réew bu ñu tuddee Kenya seen capitale di Nairobi président Obama fa la bàyyam ba woo Hussein Obama ku ñu tuddee Kabaki wala Kibaki dafa doon xaccoo ku ñu tuddee rey Raila Odinga Raila Odinga ñu xeex reyante toj ay dëkk taal ay dëkk tey ñooñu ñaar ñooy toog ci benn taabal di ree di tàppante loxo di naan yu sedd ana ñu deewoon ngir ñoom bu tàngee rek ñu jël avion daw dem ak seen jaba ak seen doom ñun miskin yi ñun ñoo fii des kon bu ñu xeex bu ñu xuloo bu ñu dara jaral musiba yi nit yi àddina yi bu ñu toggee ci télévision di wax nga ne léegi ñu dóorante bu leen écran bi bàyyee rek ñu ñu dóorante loxo booy bu ma waxul woon noonu gars yi booy anglais la euh, booy mooy xale bu tuuti euh, kii mooy xale bu tuuti booy booy bu ma tàngal woon ba ñu sëlëm gaa yi dañuy teel a dañuy teel a nand suñu affaire moo tax ma tàngal lool waaye mbir mi ñu ñoo ko bokk. dañ leen di fuuxal donc euh, débat yi ci télé yi xaccoo dóor taabal yi ñun ñooy parti nangam ñu ñooy parti nangam ku ci falu poosam la falul. ku ci falu yóbbu ay doomam bitum réew ñu jàng ñun suñu doom yi des fii di gerew rek du jàng mukk seen maam yi ñoo colonisé woon suñuy maam. seen bàyyi ñoo colonisé suñuy ma suñuy baay ñoom it jàng nañ ñëw colonisé war ñu kon nañu ànd suñu sago xeexoo yi ŋaayoo yi xaccoo yi parti diw moo nekk ci dëgg diw la loxoom taqul liir bi dong la loxoom taqul liir bi dong ki juddu tey la loxoom taqul kon na ngeen ànd ak seen sago ci jamono ji topp leen yàlla ngeen topp Seydina Mohamed parti Seydina Mohamed ci la maam alhaji Malick si nekkoon maam alhaji Abdoulaye Niass ci la nekkoon sëñ Touba ci parti Seydina la nekkoon Cheikh Abdulqadir Jeylani Cheikh Ahmad Tidiane Sharif imam Ghazali Abu Yazid al-Bastami kenn mu tudd moo tax ñu xëy bi abadan dañuy gën a yokk rek seen kër yee gën a rafet seen bool yee gën a niin seen poos yee gën a tilim poos bu tilim mooy poos bu am dara da ngay dugal di génne waaye boo amul dara sa poos du tilim dégg nañ ko takkusaan soreetul maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp damay jiital ci daayira yi at bu nekk danga gis benn dëkk togg si ñaari yoon léegi macha allah daayira yi bari lañ kaar kaar ñi lañuy ñaan sax mën a am benn bés mu leen di të wa mooy daaratul ixlaas lil muxlisiin wal muxlisaat te mooy bu sibasoor mooy ndeyu daayira yi yàlla na yàlla fay leen nadatu naim sibasoor la daayira maam jaara buso ñoom ren dañ ñoo beral loxo ñoom ndogu bi ren luñ ko defoon ganaar lañ ko defoon waaw alhamdulilah yàlla na yàlla fay leen yàlla na yàlla ñoom dañu dañoo jël dañoo doon maam jaara rek keroog ndogu bi neex na fi lool waa zanjabil xayaatu afida jalisu rahman mooy sama soldaare Kaolack yi bu ñu feeñee rek nga ne armée moo wàcc tey yal na yàlla fay leen tawfiq alhamadun kooku sama daayira biir kër la sama daayira njaboot la ndax jaamu yàlla yëpp dana jeex yowmal qiyaamati ba mu des alhamdulillah daawahum fiha subhanak allahumma wa tayitum fiha wa axiru daawahum an alhamdulillahi rabbil alamin aljana lekk be rek ne alhamdulilah rek kooku samay njabooti bopp lañu yal na yàlla fay leen na ngeen sax ci li ngeen nekk rek bu leen sax kenn ni ngeen di ndogoo fii ci jumaa ji di fi xaddee di fi reeree même bu ma dundatul wéy leen di def loolu na ngeen jàppalante bu baax bu leen lekk mukk ngeen bàyyi nit lii ñuy andi fii di ndog bi di reer bi di xadd bi am naa fu ma ko def waaye sañu ma ko foog ma génne ko jox ko xeetu Muhammad sallallahu alayhi ndigalu yàlla la bu mu jox Seydina Muhammad aywa na ngeen ci sax daay man abadan bu leen lekk ba regg fekk nit ñaa ngi fi bu leen naan ba mandi fekk ni ñu ñu ngi mar bu leen nelaw ba yandoor fekk nit ñaa ngi ci ay rëj rëj euh, may nuyu euh, ñi fi nekk di ñi assurer sécurité bi gannaaw sécurité bu yàlla muy corps paramilitaire yi fi nekk noonu la de paramilitaire waaw sant naa ñëpp gendarme yi euh, militaires yi policiers yi am na ñu sol tenue am na ñu solul tenue ñëpp pour na nit ñi am jàmm rek am na ñoo xam ne dañ leen yebal pour espionnage waaye taalibe lañu mënuñoo doxal seen liggéey ñuy service de renseignement lañu waaye mënuñu liggéey loolu da ngay seet bu examen ñëwee mun nga fekk ñaar téeméeru xale ci ëtt bi ñii certificat ñii BFM ñii bac ñii licence ñii maîtrise ñii licence maîtrise DEA ah doctorat ñu ñëw di ñaanlu si nga ñaanal leen ñu am ko ñii bu ñu leen yebalee ne dem leen enquête sëriñ bi lan lay def ñi dinañ bind rapport te ku ci ñëw day ñëw dékkala loxo sëñ bi ñaanal ma man de ñëw naa fi waaye du sago moo ma andi service moo ma fi andi waaye gisuma lu tilim fii lu may yóbbu yal na yàlla fay leen ñëpp ngi toog waaye mi ngi taxaw seeta buntu yëpp ñu ngi ko taxaw mi ngi loolu ngeen di tuddee courage la li ngeen ni mu def loxoom bi bu doon ba suba fii rek lay taxaw ngir na ummatu Muhammad am jàmm rek yal na yàlla yokk seen garaat fu ngeen bugg a yegg ci seen koor bi yàlla na ko yàlla def ñu sol teni ñu solul teni ku nekk sant naa ñëpp yal yàlla fay leen média bi fay maa leen di sant ah. waaw nekk ci télé yi ñi koy teg ci internet ñu yore seeni canal di ko yónnee ñi teg seen rajo yi kii sama conférence yu njëkk yëpp moom moo ko jëloon RTS droit de l'enfant droit de la femme l'islam ak négritude droit des animaux conférence bu moom Moussa defoon moom moo ko jël yëpp moom moo ko archivé maa ngi koy sant bu baax a baax di sant RTS wépp di sant Sud FM am na ñeent rajo yu nekk Dakar seen tur dama ko téyewul dañ koy teg teg bu te euh, TFM ok ak R RND RFM awa Walfajri alhamdulillahi la alamin di njabooti maam Khalifa Niass ñoom bu ñu tegul lu bawoo fii lu ñuy teg am na mbàjj bu nekk ci kër gi maam xalifa moo ko joxoon sama maam am na jàllaa bu fi nekk te maam Abdoulaye ñas moo ko joxoon mu Moulay Hassan sama papa xaloo bi mu mujj a def pikin nee na ma manto boobu la doon sol ba mu ca génne ci la ñib si fii ca 1963 la ñib si définitivement jóge ci daara ji at boobu la mu lay Hassan faatu gannaaw ba mu jógee ci Touba ba jumaa ji mote Saalum FM Dunia euh, Alfayda euh, kooku nit ki mënut a gërëm boppam wallahi bàyyi man miin naa ko miin boo xam ne dafa dem dayoo ndax Cheikh Ibrahima mi kiñ ko tuddee mooy suma taaw kiñ ko tuddee moo doon denc sama mago yaay waa Burkina Faso la xeet bi ñu tuddee Dafi du bambara xeeti Dafi la ñoom dañoo xonq comme pël nii dafa doon gis ak bàyyi lu bari ko amoon xam-xam la daaw ñu déggoo man maa nekkoon seen diggante di jottali kii ci wolof di jottali kii ci ci làkk boo maa ngi fare ndaw comme sama doom bi Mouhamed Rachid bàyyi dama ko miin lool naka ni ma miinee sëñ Fall ndax sama maam Chérif Moulay Hassan dafa amoon doole bu toogoon ci piliyaanam bi bu fexee ba jàpp ma ba teg tànkam sama kaw dootuma mën a génn te sëñ Fallou daf ko doon seet si lu bëri waaye dana fexe ba téye sama loos génne ma ci woon Chérif euh, Moulay Hassan xam nga nag xale ku ko téye di ko sonnal ak ko génne ci coono googu ki ko génne ci coono gi du fàtte kooku mukk du fàtte kooku moo tax moom min sañ fàllu lool yal na yàlla fay leen kon alfayda alfayda fayda al ibrahimiya alfaydatul ibrahimiya moom moo wala ngaan ba yegg si fii rek lii lépp alalu Cheikh Ibrahima lu bàyyi moom yonent bi ko moom nee na bu yonent bi teggee tànkam moom mu topp ci moom waaye bu yonent bi taxawee moom amatul fu mu jëm day taxaw rek lu askanoo ci loolu nii rek lay mën a mel yal na yàlla fay leen yaay Seydina Muhammad maa ngi nuyu waa Ñaseen yëpp ñu beral loxo Baay Mouhamed Khalifa ñas ah sama ko makki Cheikh al Islam Maulana Cheikh Ibrahim Imam Hassan allah akbar allah akbar tudd nañ ku baax Imam Hassan dañoo ne ga mu jóge ci tukkeem bu mujj bi dafa dajale handicap yi mooy ñi am laago ñu daay dajaloo ñëw ci moom na ko eh imam ñu de ba demee ba léegi suñu loxo eh, wow na amatuñ dara dañoo nangam dañoo nangam dañoo nangam Ah, mu ne leen ñaata aljuma laa manqué ñu ne ko nangam ci ay aljuma mu ne aljuma bu nekk ñaata ngeen doon am ñu ne cent mille francs yaa ngi doon jox ñaar fukki junni mu dajale aljuma yëpp mu jox leen mu ne séddale leen ko gaaw ngeen dem kii ku baax la woon benn bés coow naa fii ci jumaa ji ci gàmmukan ñi am alal gis lafañ lafañ yaa ngi ci marché yi di di darangu amuñu puus-puus nga dem ñu lay tuddee ay drapeau ci làmb ngay jox ay cinq cent mille te puus-puus yi boo defee cinquante mille wala wala lu ko yeggul da am puus-puus boo jox lafañ hmm? ñu tuddee la drapeau nga yëkkati cinq cent mille joxe lafañ bi yaa ngi koy romb ak sa huit huit wala sa quatre quatre te bu neexoon yàlla mu def la ngay lafañ ëllëg yooyu it moo wax ci ndeysaan yi ma imaam Hasan tukki ñëw li mu jënd ci ay puus-puus yàlla xam ne mu toll rakkam bi faatu ci gannaaw mooy Seydina Omar mu ñëw fii mu ne ma sama mag sa kàddu gi toq na ci noppam mu ne li mu ànd ci puus-puus jox ko lafañ yu bëri na moom ka Euh, ni turam mel noonu la mel yàlla nañ ko fekke aljana ya rabbi njaboot gi mu ci bàyyi yàlla na yàlla barkeel leen bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam euh, euh, kaamil bi ñu ci teg mooy bu Maodo Malick si ak njabooti Tiwaawan gi yëpp ñu beralal beneen kaamil ah sama góor gi alhaji Abdou Aziz Sy man maa ko tuddee saybatul hamd borom be jaawu leer bi ku baax koo xam ne ñëpp a ko nangolool ngir ooyofam ak suufu suufe la yàlla nañ ko fekke aljana ya rabbi Cheikh Hamala Haydara eh, mooy ki nekkoon Nioro moom sama jigéenu maam moo ko jur Aysatu Diallo ñu naan ko ba Diallo mooy tijaan yi wiir de fukk ak benn ñi yore zaawiya yi yal na yàlla nangu kaamil bi na ko jàngal Cherif Moulay Hassan eh, al imam Mahdi Laay ca Yoof ak njobootu Laayeen gi yëpp Alaaji Ahmed Dem Baay Alaaji Ahmed Dem Sokone eh, ku baax ki al mujahidul akbar al hajji Omar al Fuuti al Halwaari alhaji Mansour Baro ca Mbuur boo ko tuddee tudd nga Thierno Mohamed Saïd Ba ca Medina Gunaas ñi ñëpp am nañu kaamil alhaji maam alhaji Rawane ngoom ca Paal Jaamal beral ci loxo Baye alhaji Babu Maratu Cissé aw baado atu mbanaa euh, atu anaaka chauffeur ba fay ndogal altine bu nekk fi la doon yendu ànd ak chauffeur am di ndogal ndeysaan bu wàccoon mu lëngoog sama pappa ñuy xoolante di muuñ nga xam ne ñii bëggante na wallahi euh, alhaji baabu marati si yàlla na yàlla fay ko njobootam dox nañu yoon bi lool xalifaam di maam abdu ku baax jaar na fi ay yoon di nemmeeku njobootam moom wallahi bay na sa waaram man maa ki bayagul sama waar ngeen ñaanal ma ni papam doon ñëwee fii sama baay doon demee foofu moom tamit yàlla may ñu moo mën a demanteek moom yàlla na yàlla def loola la gaay seydina muhammad euh, euh, ñi àndoon ak sëñ bi doon nekk ak moom ci jumaa ji fii doon fekkee tafsir yi ñépp ñu ngi leen di sant di leen gërëm yal yàlla fay leen yal yàlla guddal seen fan yàlla wéral seen cër yàlla bu yàlla tas yaakaar yi dama bëgg ñu julli dem ci raw di sëñ bi buñ demee ci raw di sëñ bi bu kenn fàq garab bi dafay yëkk bu kenn fàq moom moo ne woon bu faatoo taalibe na dañ koy defal néeg mu ne déedéet yàlla yebal na ndaw ci moom nee na du ko bàyyi ci naaj mooy nañ di tudd yàlla rek bésu ñeent fukkeel bi lañu fekk garab bi jóg ci kawam garab bi dafay yëg loolu sax kay maa ngi jot benn xibaar ci fan yi borom mi ngi ni toog leer gu rëy mel ni ay oto yu dàqante jóge ci penk bi ñëw tiim jumaa ji ñëw bi foofu daal di wàcc ci bustaan ahlu badr bi foofu kon yàlla na yàlla fay li bu ñu demee ñu jàng yaasin ñu soog a xéewlu ñu soog aaro yàlla na yàlla fay yàlla ay déwéni déwén allahumma salli ala sayyidina wa sallam